annawawiyu wa dimashqiyu wa shaafiiyu raximahu llah fi kitaabihi riyaadu saalixiin min kalaami sayyidi lmursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaab salaasumiya wa sabcatun wa sittuun wa an yazid bni sharik bni taariq rahimahu allahu taala annahu qaal ra'aytu caliyan radia allahu canhu cala alminbari yaxtub fasamictuhu yaquul laa wallahi maa cindanaa min kitaabin naqra'uhu illaa kitaaba allah وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور faman ahdata fiha xadatan aw aawaa muxditan fa calayhi laanatullah aw fa calayhi laanatullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yaqbalu allahu minhu yawma alqiyaamati sarfan wala cadlan dimmatul muslimiina waaxida yas'aa bihaa adnaahum faman axfara musliman fa alayhi laanatu allahi walmalaa'ikati wannaasi ajma'iin laa yaqbalu allahu minhu yawma alqiyaamati sarfan wala cadlan waman iddacaa ilaa gayri abiihi aw intamaa ilaa gayri maw walihi fa alayhi laanatullahi walmalaikati wannaasi ajmain laa yaqbalu allahu minhu yawma alqiyaamati sarfan wala adlan muttafaqun alayhi dhimmatul muslimiin ay cahduhum wa amaanatuhum wa axfarah naqada cahdah wa sarf attawba waqiil alxiila waladl alfida kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah <coughs> mu ñëw ak ñeen suñu ñetteelu xadis ci bunt bi ba léegi di chapitre 367 baabu taxrib intisaabi insaani ila gayri abihi wa tawallihi gayra mawalihi walillahi alhamdu wal minna ci suñu jataay bi ñu génn moo doon xadis 1803 mu abi hurayrata radiyallahu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa targhabu an abaa'ikum faman raghiba an abiihi fa kufr walillahi alhamdu wal minna ñu gis avant dernier muy xadis 1804 mu ne waan Yazid ibn Sharik mu ngi jële ci taalibe saxaaba boo xam ne Yazid la tuddoon ibn Sharik waaw Yazid ibn Sharik rahimahullah ibn Tariq Sharik boobu di doomi ko ñu naan Tariq waaw Allahu akbar alhamdulillah mu ne qaala annahu qaala nee mu ne gis naa seydina wa mawlaana ali ibn taalib asadullahi alxaalibi mu ne gis naa ko radiyallahu anhu alal minbari ci kaw minbar bi yaxtub fekk boobu mu ngi doon xutba waaw mooy da doon def ab sermon fa sami'tuhu nee maa ngi ko dégg nag muy wax lii ma leen di bëgg a wax man mii di Yazid <laughs> mu ne laa wallah laa dàq na mukk wallaahi maa ngi wat ci yàlla laa wax man ali maa ngi wat ci yàlla <laughs> waaw maa indana min kitab ñun de amuñu benn téere bu ne fi ñun naqra'uhu boo xam ne bu ñuy jàng la boo xam ne c'est exclusivement réservé par par ci pour ñun ahlul bayti loolu amul illaa bu amee téere kitaabullah mooy téere bi kitaaballahi téere bi yàlla bi c'est fini amul leneen mu ne wama fi hadhihi saxiifa ak li nekk ci këyit su ndaw ba benn këyit la woon benn kii mu bindoon ay mbir doon ko def ci jaaseem ji muy yor xeej bi muy yor waaw ci la ko doon lonk ba mu des li ak ci parchemin bi waaw feuille bi libre su ndaw si xanaa téere bi yàlla beeg li ne fii fa nasharaha mu daal di koy wasaare génne affaire yi wan ko ñépp taxaw ci minbar bi ubbi ko ñépp di gis <laughs> fa ida fiha fekk lañu ca biir asnaanul ibil mooy nit bu faatee nit diya war a joxe gëléem ya ñu war a joxe ñaata ñaata at lañu war a am loolaa ca ne wa ashiyaa'u ak ay mbir minal jiraahaati ci booy yi jëm ci indemnisation yi waaw waaw mooy yi nga xamante ne nii nit ki ah qisaas nan lay deme yoo yaa ca ne wa mu ne nekk na ca biir kayit googee Seydina Ali radiyallahu anhu bindoon ko ci leen saa salaam mu ne qaala bind na ci qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li saa salaam nee na almadinatu xaram mu ne Medina gi xaram la xaram mooy lan xaram mooy sanctuaire xaram <laughs> comme naan alxaramul makki alxaramul madani mooy xaram la sanctuaire la foo xam ne borom bi moo ko ñoŋal maa na ayrin ila thawr diggante ayr ab turub montagne la ba ila thawr beneen turub montagne diggante boobu foofu mooy limite bi nga xam ne foofu mooy la xaram médinois foofu la yem abadana ah, ñëw ci loolu waa Medina fan moo fa tudd ban gantaane fa tudd Ayr ak ban moo fa tudd Sawr Sawr moo xam ne jabalu sawru Makka lañ ko xame ñu ne la xaaral rek <laughs> voilà <laughs> faman képp koo xamante ne nii daal di nga fi e, xewal fii def fi ab njombe fii ci Medina def fi ab désordre fi lu ñaaw aw aawaa muhdisan wala nga fat koo xam ne ay njombe la def defe ko ca biri wala ci biir dëkk bi yow nga ñëw fat ko fa alayhi kooku nekk na ci kaw laanatullaahi yoneen saa sax ne waajoojee def lool hein ma <laughs> kooku nekk na ci kawam rëbbum yàlla wal mala wa malaa wal malaayikati ak malaaka yépp borom bi azza wa jalla wal malaayika ak malaaka yi alayhimu wassalaam wan ak nit ñu baax ñi ajma'iina mboolem seen ñéppay ñaawlu loolu mu def ba pare di ko rëbb nag te bu ruñ ko rëbbee fekk na yàlla rëbb na waajooj bu yàgg ak malaakaam yi ak képp ku baax yeneen sa asam ne laa yaqbalu llaahu borom bi du nangu minhu ca waaja def loolee wala kay fat ku defi njombe yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba sarfan wala adla al imaamu Nawawi ca suuf mu ne wa sarfu at tawba mooy ak tuub yàlla du nangu tuubam am ñu ne non sarfu tekkiwul lool alxiila mooy pexe ya muy def ak la muy mooy kii ya muy def euh, pe mooy euh, faggu ya muy def di def ay effort ngir dara am lu baax dara du ko yàlla du ko nangul dara wala adla du caagante ne loo xam ne moom lay jënde ne ah naa joxe lii bu ko defee ma racheté ma racheté sama sama freedom sama sama sama sama sama sama liberté wala boo loo xam ne moom laay jënd ci lu ñaaw li nga xam ne moom laa def sarfan wala adla voilà mu ne wal adlul fida mu ne zimmatul muslimin kanta paktu jullit ñi imaamu Nawawi rahimahullah mu ne zimmatul muslimin ay ahduhum wa amanatuhum mooy seen pacte ak seen kóolute yi seen yi nga xamante ne ay accord la ay ay ay yuñ am seen diggante seen biir waaxida benn la waaw amul waaye jullit de seconde zone yee moom ñoom buñ dee amee pacte ak kenn kenn du ko respecté ci yeneen jullit mais bu dee nag ah boroom rax yu yax yax yu yi nag ah ñooñu nag il faut ñu respecté ko déedéet ñépp ci yem waaxida benn kese la yasa biha adnahum da ciy dox di ko respecté ñi gën suufe ci ñoom ni ñuy respecté bu gën a ki gën a yi noonu lay respecté bu gën a suufe Allahu akbar Allahu akbar waaw day engagé tout amul ne pacte bi ñooy lay ko jël non ñun ça nous concerne pas non yëfu égoïste yooyu ak yëfi communautarisme yooyu yooyu amul loolu loolu amul Allahu akbar mu ne kon zimmatul muslimina waaxida yas'a biha adnaahu faman axfara muslima képp koo xam ne daal di ngay xotti daal di piétiner waaw mépriser musliman mooy koo xamante ne ab jullit nga ñëw daal di koy mépriser ak pactam waaye parce ñoom waaye ñi dañuy dara waaye kooku nekk na ci kawam laanatullaahi non seulement mépriser ko moo tax pacte wam am nga foog ne waayewul dara fii non non non ñuy wax muy amay pacte kii kii kii moo fuy alors que yow nga koy am ak ay nit ñu war koo respecte faale yi nekk na ci kaw waajoojee laanatullah rëbbum yàlla wa malaikati azza wa jalla ak malaakaami alayhimu salaatu wassalaam wan naas ajma'in ak mbooleem nit ñu baax ñi laa yaqbalu llahu borom bi du nangul waajoojee minhu tukkee ci moom yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi sarfan wala adlan am na tamit bari na gis yu bari yeneen tekk yu bari mooy sarfan am nañu ne mooy farata waaye wala adlan du nangu tamit ci moom naafila mooy tous am ñu wax contraire bi ne sarf mooy naafila adl mooy eh, farata am na yeneen wax dinañ ko gis insha allah waaw lépp lu mu yëngu di ko def yàlla du ci nangu tous bu nay day jëndal bopp day day racheter boppam tamit naa def lii bu ko defee amaana yàlla xool ci jéggal dara lu nangul mu ne nag léegi nag mu indi côté bi tax mu indi xadiis bi fii mu ne waama nit bokk na ci këyit googu Seydina Ali ibn Abi Taalib yoroon am ne tout le temps mu ngi woon ak moom ci jaas yi ñor xeej bi yor ci la ko takkoon parce que neen lii dama koy bind ci yoleen saa salam mu ne waama nit daa te saa salam nee na ku fi wootewu ilaa gayri abihi koo xam ne du sa baay nga ne mooy sa baay awin tama wala ngay askanele sa bopp ilaa xayri mawalihi ab jàmm boo xam ne ña ko goreel mu ne wa eh, ñii moom bëgguma leen man ñeneen comme que je suis libre man je trouve euh, famille bu bu bu riis bële wala bu tedd bële léegi ñoom sama wa euh, walaa googu nga xam ne yoneen saa sam doon wax naan li ibnu Umar ñoom sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bay'il wala'i wa wahibatihi comme ne sahih yi yoneen saa sam aaye na tere na ñuy jaay loolu méngoo googu di am diggante ki libéré ab jaam ak kamu libéré kenn manu koo maye kenn manu koo jaay kii nag waxuma la dara mu ñëw ne waaw dara fii man ñii foofu kan woo koy yàlla baax na ba mu ma ci génnee léegi nag je trouve un autre askan plus sacré plus plus waaw mu ne ku def loole ah awintama ila ghayri mawali fa alayhi laanatullahi kooku nekk na ci kaw mbubbum yàlla tabaraka wa taala malayka ak malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam wannaasi ajmain ak nit ñi booleem nit ñu baax ñi waaw laa yaqbalu laahu borom bi du nangu minhu ca moom luy tukkee ca moom yawmal qiyaamati mooy lim dang-dangi woon fii yawmal qiyaam ba agsi <laughs> borom bi dara la ci dul nangu sarfan du farata wala adlan du caagante ne naafila mu ne xadis bi muttafaqun alay al imaamu al buxaari waaye al imaamu muslimu abul haj abul xuseyni rahmatullahi alayhi daal dinañ koy bokk solo léegi la jësu zimmatul muslimiin wa axfara ak as-sarf ak al ad loolu gis nañ ko wallahu taala alam léegi laaj bu njëkk bi mooy waaw léegi bi nga xamante ne la wax muttafaqun alayhi première njàngan mooy est ñoom ñaar dongu ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal andi na ko ci ñetti bërëb musnadu ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda noon seen mbokku taalibe imaamul abu daawuda andi ko kitaabul manaasik baabun fi tahriimil madina naka noon eh, taalibe ñetti ñee ñépp muy imaamul abu daawuda seen taalibe bi dal imaam abu isa at-tirmidhi rahmatullahi andi na ko abwaabul walaa wal an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu man tawalla ghayra mawalihi aw iddaa ila ghayri abiih kon ñooñu ñoo ko solo al imaamu yu andi na ko ci bërëb yu bari doo buntu yi doon génn fan yee kitaabul faraa'id baabu ismi man tabarra'a min mawalihi bii la ko tudd mais ci kitaabul faraa'id foofu buntu buntu yooyu waaye andi na ko tamit ci kitaabul i'tisaam bil kitaabi wa sunna baabu maa yukrahu min at-ta'ammuq wa at fil ilmi indi na kitaabul jizya baabu dimmatil muslimiin wa jawaa wa jiwaarihim waahida yas'a biha adnaahum ak ak baa ak kii baabu xurumil uh, uh, xurumul madina mu ne xaramul madina nga xam ne madina daa nekk li nga xam ne mooy xaram yonent xaramil baabu xaramil xaramil madina ci baabu jazaa'i saydi wa nahwihi coo cële ci bunt baabu bi ci baabu xaramil Madina buñ gisee boobu nañu gis boobee li ñu wax ni al imaamu al Buxaari rahimahullahu mu ne haddathana mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Daawud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz sëriñ waa kutubu gane àddina 167 génn àddina 252 ci Bundaar rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana mu ne haddathana haddathana Abdurrahman mu ne net Abdurrahman di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari al-Basri Abu Sa'id al-Lu'lu'i rahimahullah gane àddina 135 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi anil Amashi non non non non na jotew ah, qaala mu ne haddathana Sufyaan muy Sufyaan ibn Sa'iid ibn thawri Abu Abdillah al-Kuufi mi ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn gane àddina 97 génn àddina 161 rahmatullahi amashi mu jëlee ci al-Amash di Sulaymaan ibn Mihraan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili Abu Muhammad al-Kuufi ñuy net Bistami al la Euh, mu nekk euh, al imaam al Amash mel mu siiw mi gane àddina la 60 ans àddina 145 rahmatullahi kon al Amash an Ibrahim at-Taymi mu jëlee ci Ibrahim at-Taymi mooy Ibrahim ibn Yazid Sharik at-Taymi bokk ci Taymur Rawaab moom mi Abu Asma moo doon dàkkantalam al-Kufiyu al-Aabidu rahimahullahu ta'ala génn àddina la moom mi euh, baayam nag baayam la ko jële mooy Yazid ibn Sharik an abiihi Tariq at-Taymi rahimahullah al-Kufi rahmatullah alayhi moom fekk na yon temps yonent jotu koo gis euh, moom ki nga xam ne mooy Yazid ta'ala waaw <laughs> Tariq Yazid ibn Tariq ah rahimahullahu taala al-Kufi ah mu ne an Ali mu jëlee ci Seydina Ali muy Ali ibn Abi Talib ah, ah Abu Talib ibn Abd Manaf ah, ah, ibn Abdul Muttalib mooy Shayba waaw <laughs> Shayba ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab Abul Hasani al-Qurashi al-Hashimi amirul mu'minin ne woon imaam bu mag bi génn àddina la 40 njëkk dugg ci diine ji. Eh, eh, Seydina Ali ibn Abi Taalib boroom manaqib yu rëy yi eh, Abul Xasani wal Xusayni di Abu Turab radiyallahu anhu asadu asadullahil ghalibi radiyallahu anhu annahu qaala maa indanaa shay'un illaa kitaabullah wa haadhihi sahiifa ani nabi sallallahu alayhi wa sallam al-madiinatu haramun maa bayna aa'ir fii aa'ir la wax au lieu de aa'ir ilaa kadaa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin laa yuqbalu minhu sarfun wala adlun wa qaala dhimmatul muslimiina waahida faman aghfara musliman fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin laa yuqbalu minhu sarfun wala adlun wa man tawalla qawman bighayri idni mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adlun voilà nii la ko al imaamu al Buxaari yu rahimahullahu ta'ala indee fii léegi nag kaay taaj nañ leen on va on va xool <laughs> allez on va xool ce que Seydina Muslim hein <laughs> daal di wax imaam muslim ci ñaari bërëb nañ xool ñaaram yooyu nga am da leen dajale abul xuseyni laa wax rahimahullah kitaabul hajj baabu fadlil madina wa duhaa in foofu la ko indi allah allah <laughs> ah oh jaajëf fay imaamu muslimu imaamu muslimu imaamu muslimu imaamu mais indi na ko kitaabul itq tamit voilà euh, kitaabul itq baabu tahrimi tawallil atiq ghayra mawali allah allah léegi <laughs> xoolal léegi kon nañ jël bu njëkk bi kitaabul hajj mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba imaam Abul Hajj Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb wa ibn wa Abu Kurayb <laughs> ñetti sëriñam wa haddathana mu ne nettali Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb ak ki nga xamante ne mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaytham an-Nasa'i al-Baghdadi yu gane àddina 160 génn àddina 232 rahmatullahi alayhi wa Abu Kurayb ni Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi gane àddina 161 génn àddina 247 nekk sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi moom Abu Kurayb rahimahullah moom it sëriñu waa kutubu sitta moom mooy sëriñu waa kutubu sitta mu ne nag jami'an ñoom ñii ñëpp an Abi Muawiya ñu jëlee ci Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina 113 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi qaala mu ne Abu Kurayb sama sëriñ bu mujj bi man Muslim di Abu Kurayb bu waa kutubu sitta moom nii la ko waxe dane qaala ne ne haddathana Abu Muawiya moom haddathana la wax Abu Muawiya muy Abu Muawiya mel mi ngi sànq qaala mu muy Sulaymaan ibn Mihraan gis nañ ko sànq ci al-Bukhari yani Ibrahim at-Taymi gis ñu jëla ko ci ibrahim at-taymi rahmatullahi alayhi an abihi mu jëla ko ci baayam di yazid ibn sharik ibn tariq eh, voilà gis nañ ko sànq tamit ci riwaaya imam al bu al buxaari rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne xatabana annahu qaal mu ne xatabana ali ibn abi talib mu ne sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu daf ñoo xutbal fa qaala mu ne déglu man zaama Seydina Ali parce que daa am ñu ko wax dinañ gis ci taxrij bi léegi dinañ gën a dugg ci yeneen riwaay comme ni ko imaam al-Hafiz na Hajar leerale Seydina Ali ibn Abi Taalib ne képp ku ne anna nekk na ci ñun waa ahlul bayt te boobu mooy kilifaay waa ahlul bayt waa kër saa saam képp ku na ci ñun shay'an dara naqra'uhu boo xam ne moom lañuy ñuy jàng illaa kitaaballah mooy loo xam ne yonent saa saam daf ñu koo beral loxo pour ñun kese waa ahlul bayt loo xam ne pour ñun la képp ku wax loolu mais am na dara loo xam ne moom lañuy ñuy jàng lu dul téereb yàlla bii ñun ñépp ñu bokk muy alquran wa hadhihi sahifa ak këy gii nekk ci sama sama kii bii ci eh, mu mu mu lonk ci jaaseem bi mu ne wa sahifatun qaala mu def ah, mise en opposition wa hadhihi bi wa sahifatun mu'allaqatun fi qirabi sayfi waaw ab ab ab ab ab këyit goo xam da ko lëma da Abdullah mu nekk fi nga xam ne mooy jaaseet bi foofu la ko lonk mu ne képp ku ne alquran ñun ñu ngi jàng leneen lu dul alquran ak li ne fii faqad kadaba fiha kooku day nar ci li wax ayna shi'a waaw yi kat ci <laughs> kat wool ma chiit yi bonimenteur ay kàcckat fini Seydina Ali ibn Abi Talib te hadis bi saxaaba mooy taalibe yu bari ñoo ko se am na koo xam ne saxaaba la moom moo mooy kii euh, nu mu tudd euh, Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i saxaaba la woon takkoo woon ak Seydina Ali ibn Abi Talib bu baax nee na ko mais yow da am loo xam ne parce que nit ñi ay rumeur lañ doon wax. daa non ñoom ñi ah, ba pare Seydina Ali nag dégg ko benn bés mu ne képp ku ne mu ne ko daa am loo xam ne yeneen saa sam daf leen ko jagleel wëlif nit ñi Seydina Ali ne amul ne ko Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i nga xam ne bokk na ci ñu doon ñi nga xam ne ñoo yoroon police bu doon tey di naan police bu Seydina Ali moo ko jiite woon saxaaba la woon Seydina Ali ne ko loolu amul téere bi yàlla bi ak li nekk ci kayit gi léegi nag nga bëgg ne léegi ñooñu la ñuy dëggal wala un chiite kii taxawaalu fii di wax moom la dëggal ci seen kàcc yi ñuy wax Seydina Ali ibn Abi Talib ne man zaama képp ku ne anna indana nekk na fi ñun shay'an dara naqra'uhu bu ñuy jàng illa kitaaballah lu du téeréb yàlla bu wa hadi sahifa kay gine fii ci sama karu sama kiiwu jaasi gii wa sahifatun mu'allaqa boo xam nañ koo lonk fii qiraabi sayfa waaw jaasi gi foofu foo la ko lonk faqad kadaba fiihaa nar na ca la mu wax faqad kadaba wax naa lu amul fiihaa mu ne nekk na ca këyit ya asnaanul ibil li nga xam ne dañ leen a faatle dañ leen a faatal seen mbokk ñu war leen a jox téeméer ci ay gëléem ana ci biir yooyu indemnisation yi gëléem yi ñu war a joxe seen seen at ya wa ashya'u ak ay mbir minal jiraahaat yi nga xamante ne ci nga xam ne ay ay ay la ay gaañ yooyu ñuy def lan la eh, yooyu nan lañ koy lan mooy atteem wa fiiha nekk na ci qaala nabi sallallahu alayhi wasallam almadinatu xaramun ma bayna ayrin ila thaw fa man ahdatha fiiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaa'ika wan naas ajma'in loolu gisoon nañ ko cànk ci taxrij bi laa yaqbalu Allahu minhu adlun yawma al-qiyaamati sarfan wala adlan wa dhimmatu al-muslimiina waahida yas'aa bihaa adnaahum wa man idda'a ilaa ghayri abiihi aw intamaa ilaa ghayri mawaaliihi fa alayhi la'natu Llahi wal malaa'ikati wan naasi ajma'iin laa yaqbalu Allahu minhu yawma al-qiyaamati sarfan wala adlan mu ne nag hmm? Eh, wantaha xadis Abu Bakr mu ne xadis Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba moom foo la yem wa Zuhayr inda qawli moom nag ñu nga yem ñoom ca waxu yasa biha adnaam ñoom foofu la seen xadis yem waaw walam yadkura te tuddul ñoom ñaar ma ba'da wa laysa fii xadisima te nekkul li ñëw ci après mu'allaqatun fii qiraabi sayfi mooy fi ko Seydina Ali ibn Abi Taalib lonkoon loolu la la Allahu akbar kon mu ngi noonu taxriij baa goog léegi ñu ñëw xool eh, jeexagul al anna ibnu Hajar la wax waaw al Asqalaani yu <laughs> ah bilaadu Asqalaan waaw bi nga xam ne ci lay kii baabu xaramil Madina muy sharah hadis bi mu gën ñoo guddal duggal ci détails yi mu neen Seydina Ali wax ndax foofu ñoom niñ ko niñ ko ndee foofu maa indana shay'un illa kitaabullah wa hadhihi as-sahifa muy kii lool mu ne loolu mooy loo xam ne lu ñu bind la waaw loo xam ne dañ koo bind xam-xam bu ñu bind jële ko ci yeneen saa salaam boo xam ne pour ñun kese la waa ahlul bayt doomu waa kër yeneen saa salaam sëy naa lii ne loolu amul ku ku ko fi wax loolu day day day expliquer <laughs> moo tax siit yëpp dañuy expliquer <laughs> kiñ naan mooy seen premier imam nee na nee na képp ko wax loolu day expliquer waaw <laughs> waaw mooy amul dara lu ñu yore saa sam jagleel ñun kese wëlif ñeneen ñi moo beneen bi wóor bu mu la am di la ko xanaa bu dee lu am na mooy ak compréhension gu nit am ci diine te loolu yàllaa jox ku ko <laughs> imaam al-Hafiz Hajar mu ne wa sababu qawli Ali radiyallahu anhu haaza yadharu mimma akhrajahu Ahmad min tariiq Qadaada an li tax Seydina Ali ibn Abi Taalib wax lii fi muy gën a feeñe mooy li nga xam ne imaamu Ahmad moo ko soloo mu jaar ci yoonu Qataada mu jëla ko ci Hasan Abu Hasan al-A'raj mu ne anna aliyan kaana ya'muru bil amr fa yuqaalu lahu qad fa'alnaa mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib da doon dégg la ay mbir bu déglee ba mbir gaa yi ne ko def nañ ko <laughs> fa yaquulu mu ne sadaqa Allahu wa rasuuluhu mu ne yàlla ak ndawam bi de sallallahu alayhi yàlla tabaaraka wa ta'aala bi sallallahu alayhi wa dëgg waxati nañ dëgg

loo xam ne daf ma ko jagleel man Seydina Ali ibn Abi Talib wax ma ko ci loo xam ne ci diine jii lu wute ak loo xam ne nit ñi bokkuñ ci loolu am illaa lu dul shay'an lu dul mbir sami'tahu loo sami'tuhu laa dégg minhu ci moom te lool ma dégg ci moom ngir mu des moo tax ma gin koo takk bind ko fii fa huwa fii sahifatin fii sey sayfi mu ne ko mu ci benn këyit bu nekk ci sama jaasi ji fi ma ci foofu noonu falam yazaalu mu ne gaa yi nag dañuñ taalibe yi dañuñ ngir xam loolu mooy lan bihi hatta axraja saxiix ba Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di génne këyit googu